matnul arba'iina nawawiyya fil axaadiisi saxiixati nabawiyya ta'liiful imaamil xaafidi shaykhil islaam muhyiddin abi zakariya yahya bni sharaf annawawiyi addimashqiyi shaafi'i radiyallahu ta'aala anhu muqaddimatul imaam an-Nawawi rahimahullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin qayyuumis samaawaati wal ardiin mudabbiril xalaa'iqi ajma'iin baa'ifi rusuli salawaatullahi wa salaamuhu alayhim ajma'iina ilal mukallafiina lihidaayatihim wa bayaani sharaa'i'id diin biddalaa'ilil qat'iyyati wa waadihaatil baraahiin ahmaduhu alaa jamii'i ni'amihi wa as'aluhu al-maziida min fadlihi wa karamihi wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah alwahidu alqahhar alkarimu alghaffar wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin almukarramu bilqur'aanil aziz almu'jizati almustamirrati ala ta'aaqubi as-siniin wa bis-sunani almustaniirati lilmustarshidiin sayyidinaa muhammadin al-maxsuus sayyidinaa muhammadin al-maxsuus bijawaami'il kalimi wa samaahati diin salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala saa'iri nabiyyiina wal mursaliin wa aali kullin wa saa'iri saalihiin amma ba'd faqad ruwiinaa an Ali ibn Abi Taalib wa Abdillahi ibn Mas'uud wa Mu'aaz ibn Jabal wa Abi Dardaa wa ibn Umar wa ibn Abbaas wa Anas ibn Maalik wa Abi Hurayra wa abi saciidin alxudriy radiyallahu anhum min turuqin kasiiraatin wa min riwaayaatin mutanawwicaat anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man xafida calaa ummatii arbaciina xadiisan min amri diinihaa bacatahu allahu yawma alqiyaamati fi zumrati alfuqahaa'i walculamaa'i wa fi riwaaya ba'athahu allahu faqihan aaliman wa fi riwaayati abi dardaa'i radiyallahu anhu wa kuntu lahu yawma alqiyaamati shaafi'an wa shahiidan wa fi riwaayati ibni mas'uudin radiyallahu anhu qiila lahu udxul min ayyi abwaabil jannati shi'ta wa fi riwaayati ibni Umar radiyallahu anhuma kutiba fi zumrati al-ulamaa wa hushira fi zumrati ash-shuhadaa wattafaqa al-huffaadu rahimahumullahu ala annahu hadiisun da'iifun wa in kasurat turuquhu waqad sannafa al-ulamaa'u radiyallahu anhum fi haadha al-baabi maa laa yuhsaa mina al-musannafaat fa awwalu man calimtuhu sannafa fiihi Abdullahi bnu al-Mubaarak summa bnu Aslama at-Tuusiyu al-caalimu ar-rabbaaniyu summa al-Xasanu bnu Sufyaan an-Nasaa'iyu wa Abu Bakrin al-Aajurriyu wa Abu Bakr bnu Ibraahiim al-Asfahaaniyu wad-Daaraqutniyu wal-Xaakimu wa Abu Nucaym wa abu abdirrahman as-sulami wa abu sa'id al-malini wa abu uthman as-sabuni wa abdullah ibn muhammad al-ansari wa abu bakr al-bayhaqi wa xalaa'iq laa yuxsawna mina al-mutaqaddimiina wal-muta'axxiriina rahimahumu llah waqad iftaxartu allaha taala fi jamci arbaciina xadiisan iqtidaa'an bi haa'ulaa'i al-a'immati al-aclaami wa xuffaadi al-islaam waqad ittafaqa al-culamaa'u calaa jawaazi al-camali bil-xadiisi ad-daciifi fi fadaa'ili al-acmaal wa maca haadaa falaysa ictimaadii calaa haadal xadiis bal ala qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi al-ahadith as-sahiha liyuballigha ash-shahidu minkum al-ghaib wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam naddara allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha summa mina al-ulamaa'i rahimahumullahu man jama'a al-arba'iina fi usuuli diin wa ba'duhum fil furuu'i wa ba'duhum fil jihaad wa ba'duhum fil zuhd wa ba'duhum fil aadaab wa ba'duhum fil xutab wa kulluha maqaasidu saalihatun radiyallahu an qaasidiha wa qad ra'aytu jam'a arba'iina ahamma min haadaa kullihi wa hiya arba'uuna hadiisan mushtamilatun ala jamii'i dhaalika wa kullu hadiisin minhaa qaa'idatun 'aziimatun min qawaa'idi ddiin qad wasafahu al-ulamaa'u rahimahumu llahu bi anna madaara al-islaami alayhi aw nisfu al-islaami aw thuluthuhu aw nahwu dhaalika thumma altazimu fi haadhihi al-arba'iina an takuuna sahiihatan wa mu'dhamuhaa fi sahiihayi al-Bukhaari wa Muslim rahimahumaa llah wa adhkuruhaa mahdhuufata al-asaaniid li yashula hifdhuha wa ya'umma al-intifaa'u biha inshaa Allahu ta'aala thumma utbi'uha bi baabin fi dabti khafiyyi alfaadhiha wa yanbaghii li kulli raaghibin fi al-aakhirati an ya'rifa haadhihi al-ahaadiith lima ishtamalat alayhi min al-muhimmaat wa ihtawat alayhi min at-tanbiih ala jamii' at-taa'aat wa zaalika zaahirun liman tadabbara wa ala Allahi i'timaadi wa ilayhi tafwiidi wastinaadi wa lahu alhamdu wanni'ma wa bihi tawfiiqu wal isma kon inshaa Allahu ta'aala kon ñu tàmbale tey ci ñaareelu fan ci eh, bisu Euh, tabaski muy bis yi nga xamante ne nii muy lendemain alhajjul akbar diggan ginnaaw wute bi am ci wutey boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ndax mooy bésu aj ci boppam mooy bis bi ñuy rendi xar yi bis bi ñuy loj jëléem yi moom lañ xam ne ci bésu tabaski ci wolof wala mooy bésu arafat waaye daal lii mu ngi am ci ginnaaw di première bés ci ayyaamu Mina bésu Mina yi nga xam ne way aj ñi buñ ajee ba pare dañuy nekk Mina voilà loolu le mooy onzième jour voilà muy fan bi tegu bu dee ci France ak euh, ay Arabie saoudite yooyu ñoom ñu ngi euh, mooy deuxième jour bu dee nag ñi nga xam ne ñoom jour ba ca tegu lañ jàpp tey mooy deuxième mooy premier jour ci ay ayyaamu Mina mooy bés bi togg ci tabaski insha allahu taala euh, tombeek li nga xamante ne ni mooy le onze waaw le onze ci li nga xamante ni mooy juillet mooy le onze juillet deux mille vingt-deux ah onzième ci weeru euh, li nga xam ne mooy tabaski di dul xijja ci atum 1443 alhamdu wal kon ñu tàmbali ci matnu al arba'in kon li ñu mooy muqaddima bi matnu mooy yaxu al arba'in an fukki xadiis yoo xam ne al imaam an alayhi moom moo ko tànn def ko dajale ko ci téere bi fil ahadiisi ci xadiis yi nga xam ne mooy lu bariwu xadiis ahadis wax yonent bi alayhi salaam yi nga xam ne ci moom lu tukkee as-saxiixati yi nga xam ne dañoo wér an-nabawiyata kojoowu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ta'liif lii de ki nga xam ne moo ko taalif mooy ta'liiful imaam yi mooy taalifu imaam ba alxaafiz nga xam ne xaafiz la woon wattukatu xadiis yonent bi alayhi salaam nga xam ne daanaka ñooñu moom lool ci euh, ndax dañuy def comme ni ñu ci Umdatul Ahkam bi kese voilà mooy dañuy dañuy fiire rek di dem du ñu dugg ci commentaire insha allah waaw moo tax loolu xaafis euh, boo demee nag ci euh, tafsir ci sharaa yi dinañ gën a leeral lan mooy xaafis ak yooyu boo demee ci alfiyatu suyuti rahmatullah alayhi ak yooyu yi def no al iraqi alfiya rahmatullah alayhim dinañ la leeral luy xaafis nan la lan la ñuy takke kan mooy xaafis ak ku ko doon waaw alxaafis ki nga xam ne wattukat la takkkat la ki nga xam ne way mokkalkat takk ah hadis yonent mi alayhi salaatu salaam te kooku taalif lii nekk imaam bi xaafis mooy ah shaykhul islam sëriñu l'islam baa ngoog waaw waaw shaykhul islam Muhyiddin la tuddoon loolu moo doon turam ah moo doon dàkkantalam bokk Muhyiddin ki nga xamante ne nii moo dundal diine ji waaw bokkul ak ñi nga xam ne dañu dundee diine ji waaye moom duñu ko dundal it Abi Zakariya ba léegi yii yépp ay dakkantal la bu nee Muhyiddin Abu Zakariya bàyyi Zakariya waaye nag mu ngi doo wax turam Yahya la tuddoon Yahya loolu la imaam an-Nawawi tuddoon Yaxya bu ñu leen la tuddoon mooy Seydina Yaxya ibn Sharaf di doomu ku ñu naan Sharaf an-Nawawi ko joo woon ñoom moo tax ñu naan ko an-Nawawi foofu fële bilaadu Sham ad-Dimashqi nekk ci koju Damas waaw ci waa koju Damas bokkoon ci wàllu mazhab ah moom Shafi'i la woon mooy ci taalibe imaamu Shafi'i rahmatullah alayhim waaye tekkiwul ne dañ ne mooy taalibi imaamu Shafi'i nga ne mooy euh, ñëw doon dundandoo déedéet voilà naan rek man mii ma toog ne man Maliki la wala Hanafi la loolu est-ce que dafa kenn xalaatul ne man mii damaa dund ak imaamu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu anhu léegi al imaam an-Nawawi kon muqaddimatul imaam an-Nawawi léegi nag ñu dugg ci muqaddima bi insha allah dañuy fexe muy nekk vingt minutes mais muqaddima bi comme que daa xaw a kii peut-être du dina ko dépasser mais allahu a'lam kon muqaddimatul imaam yi lii mooy li nga xam ne mbëmbëstël introduction bi nga xam ne moom mooy bu al imaam an-Nawawi imaam an-Nawawi la wax sànq muy Yahya ibn Sharaf radiyallahu anhu mu ne bismillahir rahmanir rahim lii la jël la jiital laata muy tàmbali téere bi. kii yu bari nag dañ koy sotee waaye am na solo ndax moom bu ñu koy bind lii la njëkke kon nag baax na njëkke ko voilà waxaale ko ndax ci mbirum mi la bokk voilà léegi am na ñoo xam nag xadiis yi kese la ñuy wax après sotee lii waaye yi dafa am solo kon mu ne bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ci turu yàlla arrahmaani mi nga xam ne moo fees dellëg yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu lay tàmbalee mu ne alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah mbooleem sant yi de ñeel na lillaahi ñeel na borom bi dong moom rabbil alamin di borom bindeef yépp qayyumis samawati wal ardin moom mi nga xam ne moo taxawu mbooleem asamaan yi ak suuf la nekk seen biir yépp borom bi moo leen taxawu moo leen waaw bu dul woon moom yooyu du ñu am moo leen yor seenu dund ak seenu nekk ak seenu ñàkk a nekk bu ñu nekkul kañ lañuy nekk ak la ñu di nekkul loolu lépp moo ko taxawu ak lan la ñuy nekkee mudabbiril xalaa'iq ajma'in moom bu borom boobale mooy ki nga xam ne mooy administrer mooy ki nga xamante ne alxalaa'iq mbooleem mbindeef yi ajma'ina mbooleem seen ku ci nekk borom bi sa ngay nekk la ngay doxaleek na ngay dundee moom mooy ki koy teg ba pare li ko ci sopp kese mooy am mu ne ba'ithir rusul mooy aji ni ba léegi borom boobu bu ngeen xamul mooy kan ba'ithir rusul mooy aji yebal mooy ki nga xam ne moo yónni ar rusul yi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax mu ne salawatullahi julli yàlla yi wasalaamu ak ay sëlmala ci jàmmam alayhim yàlla na nekk te nekk na ci ñoom na mboolem seen moo leen yónni ci ñan ilal mukallafiina yónni leen ci ñi nga xam ne ñoom la togg jëf mooy ñi nga xamante ne ñooy mukallaf yi li hidaayati yi ngir mu gindi leen wa bayaani sharaa'i diin waaye dafa yónni yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ngir ñu leeral te mooy ba ñuy gindi mukallaf yi day ca la leerale ndax loolooy tax ñu gindeeku leeral sharaa'i tërëliinu yooni ak diin lii nga xam ne dundin wii nga xam ne mooy lislaam bi fi maam aadama indi woon ba moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne moom mooy ki jeexal yonent yi woon nag mu leeral ko shara yoon yonent yoo yële ngir ñu ñëw leeral yoon tëralin atte yi nga xamante ne mooy dundin wi yàlla gërëm te moom la bëgg ñu doxe ko bi dalaa'il bi dalaa'ilil qat'iyya mu koy ñu koy jaare ci lan ci ay tegtal ay preuve yoo xam ne waaye day dog moo yu leer nañ amul benn ombre de doute amul benn sikki sakka bu ci ne yoo xam ne dafa dafa day dog waawa waadihaatil barahin ak leer ay preuve ay lay yoo xam ne day leer nañ ñoo leer jant njolloor mu ne ahmaduhu maa ngis borom boobu nag yun yonent yi ahmaduhu maa ngi koy sant de ah ala jami'i ni'ami ci mbooleem xéewalam yi wa asaluhu ta maa ngi koy ñaan man an-Nawawi rahimahullah al-mazida ak ndollent mu may dolli min fadlihi ci ngëneelam kese na wa karamihi ak ak waaw wa ashhadu ta maa ngi seede ne an la ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allahu ku dul borom bi tabaraka wa taala wahdahu moom dong la sharika lahu amul bokkaale alwahidu alqahar moom moomu mooy alwahidu mooy ki nga xamante ne mooy kenn alqahar mooy ki nga xam ne moo noot ñépp voilà moo noot mbindeef yi ku ci nekk li borom bi namm képp mooy daw ci yow voilà kon nag mu ne alkarimul afar <coughs> mooy ki nga xam ne mooy alkarimu mooy ki nga xam ne mooy ki mooy ci tedd de ah al ghaffaar aji jéggalaa wa ashhadu ta maa seede anna sayyidana muhammad kene suñu sang ba nga xamante ne mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa seede naa jaamam la wa rasuluhu ta ndawam la wa habibuhu ta mooy soppeem ba wa xaliluhu ta mooy xaritam ba afdalul maxluqin moo gën ci ku yàlla bind nit ak jinne ak lu raw lu ak leneen lu nekk ci seen gannaaw lépp moo leen gën al mukarramu bil qur'anil aziz moom moo mële di yonent boobu may may may julli hein koo kële tey seede ci moom seede ne yàllaa ko yónni al mukarramu mooy ki nga xam ne moom la ñu terale bil qur'aanil aziz ci alqur'aan bi nga xam ne dafa tedd al mu'jizatil mustamirra mooy alqur'aan jooju nga xam ne moom boo dee da ngaa def istinaaf mel da ngay waat da ngaa al mu'jizatul mustamirra waaye bu dee da nga koy idaafa al mukarramu mooy nga tofale ko bil qur'aanil azizil mu'jizatil mustamirra wala moom mooy nga xam ne al mu'jiza nekk li nga xamante ne moo lottal nit ñi al mus nit ak jinne al mustamirra kenn mënulu indi lu mel noonu nga xam ne day wëy di dox ala ta'aqubi sinin mooy gis nga jant bés at yi lu ñuy ñëw ci gannaaw bu at bu ñëw ca gannaaw bu ñëw bépp at bu ñëw rek bu at yi demee kenn mënula indi lu mel ne mukk loolu amul mu ne nag mu ngi noonu wa bi sunanil mustanira waaye mi nga xam ne moom la ñu terale sunnaam yu leer yi tërali nag doxalin li nga xam ne mooy hëj yoom dundi nëw doxalinam ak li nga xam ne moom lañ ko xamee moom la doon doxee al mustamira nga xam ne dafa yar nañ lil mustarshidin waaye kan moo ko xam lool te di ko jariñoo mooy ñi nga xamante ne ñooy sàkkoo gindeeku te ñoom la boroom bi gide mooy ñooñu loo ñëli ñoo ciy jariñoo sayyidina muhammad kooku nag mooy sayyidina ma waxaat turam mooy suñu sang ba de muhammadin al maxsuus bi jawaami'il kalim mooy suñu sang ba di sayyidina la tudd muhammadin la tuddoon ci ëpp lu ñuy sant ci kaw suuf te mooy ëpp ku am ay tagg ay ay ay ay ay melo yuñ koy tagge ci mbindeefu yàlla yi te moo leen dàq sant seen borom almaxsuusi mooy ki nga xam ne moom moom lañ jagle moom la borom bi jagleel di jawaami'il kalim ci kaddu yi nga xam ne dañoo dajale te dañoo mëdd dajale nga xam ne lu ndaw lay wax moo raw yi géej ku ne man nga cee tànk duy ba pare tam dara du ci wàññeeku kon nag mu ngi noonu de wa samahati diin moom la borom bi terale tamit lan li nga xamante ne ba pare jagleel ko diine joo xam ne dafa yomb muy ndax lislaam dafa yomb voilà moo tax alxanafiyatu samha mu ngi noonu ci yomb dundin nga xam ne mooy yu dina yomb wu borom bi indi wa salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne julli suñu borom tabaraka wa taala wa salaamu ak ay sëlmalam alayhi yal na nekk ci ñoom ci moom te mu ngi ci moom wa ala sa'irin nabiyyin te yal na nekk ci mbooleen jullit yi wal mursaliina ak ñi nga xam ne ñooy ñoom la ah, nabiyyiina mooy ñooy yonent yi wal mursaliina ak ñi nga xam ne ñoom la borom bi yónni wa wa ali kullin ak ñooñu ku nekk ci ñoom rek képp koo xamante ne nii topp nga seenu yoon wa sa'iri salihin ak ñi des ñépp ak mbooleem ñi nga xamante ne ñooñu yéwénal ñi ñi ñi ñi yéwénal di def lu rafet di def lu baax ñoo ñële yàlla na julli yooyule nekk ci ñoom léegi nag lii la tàmbalee mooy sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam ñaanal yonent yi julli ci yonent yi alayhi salaam ak nit ñu baax ñi léegi nag amma ba'd mu ne ginnaaw lii fasala xitaab léegi nag mu ngi dóoru dugg nag gi leeral lan moo tax mu bind téere bii dajale lii nii kon nag insha allahu taala xam naa kon xoola nañu yem yi parce que euh, gis naa ne te mu dépassé wala wala ñu continuer wala ñu continuer mu ne am naa baad kon ginnaaw lii faqad ruwina ñun de soloo nañu an Ali ibn Abi Talib ci li nga xamante ne mooy jële ci Seydina Ali ibni di doomi ku ñuy wax Abi Talib ah wa Abdillah ak beneen sang di Abdallah ibni Mas'ud di doomi Mas'ud wa Mu'aaz ibni Jabal ak beneen sang boo xam noo tuddoon Mu'aaz di doomi Jabal wa Abi Darda ak beneen sang muy yëpp ay saxaaba lañ di Abi Darda moom loo doon dakkantaman wa ibni Umar ak beneen sang muy doomi Umar muy muy Abdallah lu tuddoon di doomi Seydina Umar wa ibni Abbaas ak doomi Abbaas ja moom itam di beneen di ñuy yeneen sang di Abdallah ibni abbas wa anas ibn malik xaadimu rasulillah ngoog muy anas di doomi malik wa abi hurayra ak baleen sang buñ naan abu hurayra wa abi sa'id al-khudri ak beneen sang bi euh, Abu Sa'id al-Khudri ko joowoon ca waa ndax ma ci doon Xudra ah ñoo jële ca waa Ansaar radiyallahu anhum mu ne yal na borom bi gërëm leen ñoom ñi yépp mu fi tudd min turuqin soloo nañ kon ci ñoom ci ay yoon kasiiraat yu bari wa min riwayatin mutanawwi'at ak ci ay riwaaya yoo xam ne moom lañ soloowe xadiis bi mutanawwi'at yu wute yoo xam ne dañoo dañoo bari wute wala yu ay fànn yu bari lañ soloowe xadiis bi lan lañ solo boo ensemble bu boo na man hafiza ala na man hafiza képp xam ne dafa mokkal ala mooy takkal li nga xamante ne mooy quarante hadith min amri diiniha ci mbiru yow fexe nga takk ba euh, dajaleel xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loo xamante ne nii ci seen wàllu xadiis yoo juróom mooy mooy ñeent fukki xadiis quarante xadiis képp ku ko takk hein defal ko sama xeet min amri diiniha ci mbiru dundinam wii doxalinam wii mode de vie am bii nga xam ne moom laa fi leeral nga takk ci loolu li ma jàngale quarante xadiis ñeent fukki xadiis defal ko ngir sama xeet yi nekk ci jàpp ko xam ko te di ko doxe ah kooku de koo ko de borom bi tabaraka wa taala dina ko dekkil yawmal qiyaamati bésu taxawaay ba muy bésub yawmal qiyaam nga xam ne bés la boo xam ne nit ñi dañuy taxaw amul damaa sonn ah no man nag attention man yii duma arrangé ko waaw indil ma chaise ma toog ah non non non yooyu amul déedéet waaw kon nag mu ngi noonu kooku boroom bi dina ko dekkil yawmal qiyaamati fii zumratil fuqaha ci mboolem boroom xam-xam ya nga xam ne way dégg diine yu xóot xóot dégg xóot xóot am xóot dégg dégg bu xóot ci diine wal ulama ca mbooloom boroom xam-xamu fiq yi mais du fiq nii kese du fiq bi nga xam nii kese mooy am xóot xóot ci fànnu xam-xamu diine yépp wal ulama ak borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mu ne wa fii riwaaya am na ci beneen version beneen boo xam ne lañ soloo ci xadis yi na ne ñii ñëpp ak saxaaba yooyu yëpp ko soloo mu ne foofu yonente mi alei saatu salaam dane kooku ki def lii de ba'athahu llahu faqihan alima ba'athahu llahu borom bi tabaaraka wa dina ko yemal dina ko dekkal faqihan def ko mu nekk koo xam ne ci ñoom mooy ku dégg diine mooy day nekk ku xóot am sew sew bu bu bu bu am dikkatu fii faam ak sew sew ci compréhension aliman nekk ci darajaay fuqaha euh, nekk borom xam-xam voilà wa fi riwayati ibn Mas'ud mu ne ah wa fi riwayati Abi Darda mu nekk na ci ni riwaaya mooy hadith bi bi nga xam ne Abu Darda radiyallahu anhu Uwaymir la tuddoon voilà radiyallahu anhu moom bi nga xam ne moom la solo moom moom bi jaar ci moom foofu dana yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane wa kuntu lahu yawmal qiyaamah wa kuntu te dinaa nekk man rasulullah lahu sallallahu alayhi wasallam lahu ñeel waajoo jële takkal sama xeet ñeent fukki hadith kooku de dinaa nekk ngir moom yawmal qiyaamah bésub taxawaay ba shafi'an wa shahida maa ci nga xam ne maa koy rammu ëllëg de wa shahida tamaay seede ne kii moo jëfoon jëf ju rafet jooju sama kanamu borom ëllëg mu ne wa fi riwayat ibn Mas'ud boo ñëwee nag ci ibn Mas'ud Abdallah la tuddoon voilà radiyallahu anhu moom ni bi yoon bi jaar ci moom ci hadis bi bi mu ko solowee foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne dane ah qiila lahu udxul dañ naan waajoo jële def loolu la udxul qiila lahu dañ naan ko udxul duggal min ayi abwaabil jannati shit bu la soob ci bunti ajjana yi yow yaay seet voilà yow yaay seet bu la ci neex nga jaar voilà mu ne wa fii riwaayati min Umar ñëw na nag ci riwaaya bu ibnu Umar moom bi jaar ci moom radiyallahu anhuma di Abdallah mu ne foofu yonente mi sallallahu alayhi wasallam dane kutiba fi zumrati al-ulama wa hushira fi zumrati ash-shuhada mooy dinañ ko bind waa joo jële boole ko ci mboolem borom xam-xam yu sell yi mag màgg wa hushira ta des na ko pang dekkil ko fi zumrati pang ko fi zumrati shuhada mu bokk ci mboolem ñi nga xam ne ñooy martyr yi ñoom ñoo faatu joxe seen bakkan ci yoonu yàlla